أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله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 mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizina ar-rabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul hajj wal jaami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari te sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci hadiisu ci ci baabu siqaayatul haaj buntu nandalu ñi nga xam ne ñoom ñooy aj hadiisu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne moom la doon nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga xam ne foofu la ñuy mu daal di sàkkoo nandal maanaam ñu gisoon ci xadis boobu gisoon nañ li nga xamante ne moom mooy tax sax yenente bi sallallahu alayhi ba fi mu doon waxee sax naan lawla an tughlabu la nazaltu hatta adaa al-habla ala hadhihi yaani aatiqa wa ashara ne yenente ne damay bañ yéen waa banu abbas radiyallahu ta'ala anhum maanaam ne dama bañ ñu noot leen nit ñi noot maanaam kon noot leen ci mbir mi kon doon naa wàcc sax man sama man muy muy muy muy liggéey di di root ci ci ci teen bi gisoon nañ tamit baabu maa jaa fi zam-zam buntu li nga xamante ne moom mooy ñëw ci wàllu zam-zam maanaam ci ngëneel gi ñu gisoon ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu bi nga xam ne def ko jële ci sayyidina Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam def doon nettali li nga xam ne moom mooy xew-xew bi amoon ci laylatul isra bokk na ci mu ne fa fa mu ne bi nga xam ne moom la sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam ne maam bi ñu ci kaaba gi mu ne fa faraja sadri thumma ghasalahu maanaam mu daal di xar sama dënn moom ba pare daal koy raxas ak ndoxum zamzam naka noonu maanaam loolu day wane ngëneelam gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne saqaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min zamzam fa shariba wa huwa qaa'im maanaam ne nandal na yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndoxum zamzam mu daal di ci naan fekk moom dafa taxaw naka noonu gisoon nañ ci baabu tawaaful qaarin buntu bi nga xamante ne moom mooy ci tawaafu ki nga xam ne dafa def tiraan te eh, mooy lëkkale gi nga xam ne moom la ñuy lëkkale umra bi ak aj gi gisoon nañ ci euh, xadiisu soxna Aysa ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha bi moo xamante ne mi ngi wax ci ci ci jeexital ga mu nan wa amma alladhiina jama'u bayna al-hajji wal umrati taafu tawaafan waahida mi nga xamante ne ñoom ñoo dajal diggante aj ak umra ñoom de benn tawaaf rek la ñu na naka gisoon nañ xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mi xamante ne moom la yegg ci Makka mu ne summa qadima fa tawaafa lahumaa tawaafan waahidan fekk mu ne ushhidukum anni qad awjabtu maa qad awjabtu maa umrati hajja maanaam e, ne damaa ngi leen di seedeel ne man de damaa waral ne maanaam li may def mooy asama ah, umra bi dama koy boole ak mu daal di nag tawaaf daal koy tawaafal benn tawaaf rek loolu tamit gisoon nañu ko ci benn maanaam xadiis boobu gis nañ ko ñaari yoon léegi nag imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala daanne baabu tawaafi ala wudu buntu bi baabu buntu ngi nii boo xamante ne day leeral bi yeneen masala ci tawaaf ba tey mu ne ak tawaaf maanaam tawaaf ala wudu ci kaw njàpp maanaam loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nose maanaam di leeral li nga xamante ne noonu la tawaaf charte bi bokk na ci moom mooy laab laabu toj comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon di soxna a radiyallahu anha comme niñ koy gisee insha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko isna'i kulla ma yasna'u al-hajj ghayra annaki la tutifi bil bayt maanaam defal mboolem li nga xamante ne moom mooy li kiy aj def lu dul ne rek bul yow doo tawaaf kaaba gi maanaam loolu day tegtale ne tawaaf kaaba gi dafa laaj dafa bokk ci charte yi moom mooy nga amee laab bokk na ci tamit li nga xamante ne maanaam te loolu fekkoon dafa gisoon bërëgam bokk na ci tamit li nga xamante ne loolu lay euh, tegtale moom mooy euh, ne tawaaf dañ koo gam-gamle ak julli comme ni ko xadis bi waxe te bu boobaa kon nag lu dul ne wax am na ci maanaam yeneen yi ñuy tere yëpp bu dee tere nañ ko ci tere wuñ ko ci tawaaf kon lii des rek moom mooy yenn charte yi nga xamante ne ndax jublu xibla du ci charte maanaam naka noonu euh, ñàkk a wax du ci charte ñàkk a du ci charte ñàkk a naan ñàkk a lekk yooyu du ci charte kon nag bu boobaa lenn rek kay moom mooy yi nga xamante ne yooyu mooy gën a ràññeeku te loolu moom mooy ak laab maanaam ak sutural awra yooyu ñoom ñoo ci daal di nekk charte kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax buñ ci boolee li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xuzu anni manasikakum na ngeen jëlee ci man seen jaamukat seen jaamu yàlla yi nga xam ne moom ngeen di def ci aj ji te loolu ñu gis ne yooyu maanaam moom musuka tawaaf te jàppul loolu yëpp kon day dëgëral li nga xamante ne moom mooy Euh, ne kon tawa maanaam jàpp charte euh, la ci loolu nag mooy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullahu taala te ñoom ñooy fuqaha maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ci kaw loolu ci seen mazhab képp koo xamante ne da ngaa tawaaf te jàpp wo bu boobaa te maanaam yoruloo jàpp sa tawaaf du baax te bu fekkente ne tawaaf boobu dafa nekk tawaaf bu war boobaa faw da koy daal di def maanaam tey bu fekkente ne da nga koo def ci tawaaful ifaada masalan maanaam sa tawaaf bi du baax bu boobaa naka noonu ki nga xam ne day doog a ñëw euh, day day doog koo xamante ne day doog a dem koo xamante ne tamit dañ ko wax ne ko ah, mu mu maanaam muy doog a dem mag maanaam di doog a yegg ci Makka kooku tamit tawaaf bi nga xamante ne moom la ñu na ko def tawaaf tawaaf boobu laa budda mu ànd ci ak euh, mu ànd ci njàpp waaw boobu tawaaf tamit laa budda euh, mu ànd ci njàpp maanaam ngir ne bu bu ala kulli xaalin tawaaf du baax lu dul nga ànd ak njàpp te saa yoo ko defee comme julli la mel maanaam soo ko defee te ànduloo ak njàpp faaw da nga ko war a defaat bu fekkente ne nag dafa aju woon ci manaasikul xaj yi maanaam wala boog ci umra yi boobaa faaw day daal di nekk loo xam ne day gàllu ci sa loos ba keroog ngay dee faaw nga wëlbatiku nga ñëwaat defaat ko léegi nag bu fekkente ne mazhab Hanafi la rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne tawaaf daal euh, waajib la dafa maanaam euh, jàpp waajib la ci maanaam kon bu boobaa li muy tekk ci ñoom moom mooy ne soo ko defee sa jàpp dana sa sa tawaaf dana baax waaye li nga xamante ne euh, dana wér waaye nag faaw nga tuur deret maanaam faaw nga rendil ko dégg nga ab jur ah soo soo jàppul waaw soo jàppul rek faw nga def ko mu qaala bil isnaad al muttasil fi kitaabul haddathana Ahmad ibn Isa mooy al-Misri moom tamit gisoon nañ ko ci njàlbéenu kitaabul hajj muy Abu Abdullah at-Tustari euh, al-Misri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala euh, haddathana euh, ibn Wahb moom mooy Abdullah ibn Wahb al-Misri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarani Amr ibn al-Harith te mooy ibnu Yaqub ibnu Abdullahi al-Ansari rahimahullahu ta'ala muy Abu Umayya al-Ansari al-Misri moom tamit waa Misra la moom mi ngi gën a adduna quatre-vingt-douzième année génn adduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci juróom-ñaareelu tabaqa bi moom mu ne qaala an Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Nawfal al-Qurashi moom it gisoon nañu ko moom muy Abul Aswad rahimahullahu taala mu ne annahu nako moom sala laaj na Urwata ibn Zubayr mooy ibn al-Awwam euh, rahimahullahu taala maanaam kon yatimu amra euh, yatimu Urwa moo jël ci Urwata ibn Zubayr moom daf koo laaj nee na fa qaala mu ne ko qad dëgg-dëgg xajja aj na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa axbarat ni xam mu xabaarema Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha nee na annahu naka kat moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam awwalu shay'in daal benn mbir bi nga xam ne bada a moom la tàmbale bi ci moom xëy na jamono ñi xam ne xadima ci la ñëwee maanaam ci la yegsee annahu naka moom kat yenente bi sallallahu alayhi wasallam tawat ba dafa jàpp suma topp nag tawaf mu daal di tawaf bil bayti ci kaaba gi ci ci néeg bi kon loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu indi ko ne yenente bi sallallahu alayhi bi ñu ñëwee loolu lañ njëkk a def dafa jàpp doog a ñëw doog a dem tawaaf kaaba gi maanaam lool moom mooy ne su fekkente ne liñ lay laaj mooy booy doog ñëw ci kaaba booy doog a ñëw makka maanaam liñ lay wala boo ngay doog a yegsi li nga war a njëkk a def moom mooy dem daal di tawaaf bu fekkente ne loolu moom mooy li war te yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne loolu moom mooy li jaadu kon lépp loo xam ne daf kaa doxalee ci diggante bi rek dafay dugg ci ma la yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ne Euh, warul maanaam lu war du mën a mat lu dul loola am boobaa day daal war maanaam bu boobaa day daal lépp loo xamante ne charte la moom moo tax ñu dugal bu dugal ko ci moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa def ko ngir ne charte la euh, ci ci ci ci ci ci ci euh, topp nag lam takun nekkutoon umra umra maanaam umra amul maanaam moom mooy dafa tawaaf kaaba gi waaye defatul leneen maanaam defatul umra ba keroog muy jóge Arafat deful benn yoon umra summa topp tamit xajja mu aj sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, euh, moom mu nekkoon awwalu shay'in moom it njaal beenu li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom bada am moom la tàmbale bi ci moom at tawaaf moom mooy tawaaf bil bayti ci néeg bi maanaam mooy da Euh, benn ci ñaar yi moo am moom mooy dafa xasaf maanaam le fet ko mu dem jàpp ji ba noppi def ko wala boog ne fekk bi muy yegg si yore woon na njàpp ci kaw loolu tamit day daal di mën a nekk lay ba tey ci li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal di indi xadis bi mu ne summa topp lam takun nekkutoon umra umra maanaam umra amul maanaam mooy deful umra ba bi muy maanaam bi muy dellu si summa topp Omar sayyidna Omar radiyallahu anhu mislu zalika kémuk summa topp xajja mu daal di xaj Usmaan sayyidina Usmaan radiyallahu anhu nee na ma gis ko nag awwalu shay'in euh, njaal beenu mbir mi nga xam ne bada moom la tàmbalee ak tawaaf mooy tawaaf bil bayti ci néeg bi maanaam sayyidina Urwa moom sayyidina Usmaan la gis radiyallahu ta'ala ki moom moo ko nettali moom mooy soxna Aisha ummul mu'minin waaye bi mu gisee Seydina Usmaan radiyallahu anhu nee na man ma gis mu daal di tàmbalee moom tawaaf néeg bi su ma topp lam takkoon nekkutoon defutoon umra umra maanaam deful benn umra ci diggante bi ba bi muy ñëw su ma nag Muawiya Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhu di juróomeel te maam nekk ci xalifa nekk xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk abu di Abu Abdurrahman di al-Makki ah, ah, summa Dimashqi rahma ah, radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon xalifa bi nga xamante ne moom la julli ñi jaayante lool ginnaaw maanaam bi nga xam ne maanaam ci jamono Seydina Ali karramallahu wajhahu maam la am ñu jaayante woon ak moom boobu bi mu fi jógee maam ñeneen julli ñu bari bari jaayante ak maam daanaka ñëpp ñëpp dañoo wëlbati ko jaayante ak moom radiyallahu ta'ala anhu wa Abdullah ibn Umar tamit ibn radiyallahu taala anhu tamit ah, moom itam mu daa di xaj summa topp nag xajat man nii ma aj maanaam man ah, Zubair maanaam a Urwata ibn Zubair maa abi ma ànd sama baay az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu mooy xawaari yeneen ah, nabi sallallahu wasallam di xawaari hadhihi al-umma radiyallahu taala anhu mu ne fa kaana mu nekkoon awwalu shay awwalu shay in njaal benn li nga xam ne bada abihi moom la tàmbalee te moom mooy at-tawaafu tawaaf bil bayt ci gi maanaam néegu yàlla moom la tawaaf suma topp nag lam takun nekkutoon tamit umra maanaam mooy umra mu def comme ñeneen ñi liñ def rek te yëpp li mu ci wax moom mooy xiraan maanaam li muy def yi moom mooy xiraan kii def xiraan moom moom lay wax ni lool la def ñii ñëpp xiraan lañ def moom la moom lay leeral foofu mu ne suma topp nag la aytuma gis al muhaajirina muhajiruna wal ansar ak ansar yaf'aluna zalika ñu def loolu summa topp la maanaam wala boog maanaam ifraat maanaam euh, qiraan wala ifraat rek euh, maanaam summa topp lam takun nekku euh, nekkutoon umra umra maanaam ñoom ñëpp tamit loolu lañ def summa topp nag axiru ma mujjantalu axiru man mujjantalu ki nga xam ne ra'aytu gis naa ko fa'ala zalika mu def loolu ibnu Umar mooy sayyidna Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma maanaam moom laa mujjee gis moom itam ginnaaw ga mu def loolu summa topp lam yanqud ha maanaam ko umra tan def ko umra maanaam firiwul ak ji da wëlbati ko def ko umra wa hadha ibn te sayyidina Abdullah bi radiyallahu anhu indahum ah, mi ngi mi ngi fi mi ngi fa ñoom wala ahadun te du caageen kenn mi man ci ñi nga xam te ne maba weesu woon nañ maanaam ñii weesu ñëpp tamit noon la maakaanu nekkuñu woon dara loo xam ne yabda'una doon tàmbali bi shay'in ci dara hatta mbete yaddahu ñu daal di teg aqdamahum seeni tànk min at-tawaaf ci tawaaf bil bayti euh, ci kër gi ci néeg bi muy néegu yàlla bi euh, muy kaaba ga summa topp laa yaxalluuna duñu summeeku maanaam ñoom noonu lañ def mooy xiraan lañ def maanaam ne ñoom ñëpp liñ buñ ñëwee dañuy dañuy aj dañuy dañuy tawaaf kaaba gi mu nekk tawaaful qudum muy benn yoon te boobaa dañuy gis tamit loolu day dëgëral li nga xam te ne moom mooy tawaaful qaarin maanaam euh, fii xiraan benn yoon lay lay tawaaf mm-hmm. maanaam mu daal di ñëw bu ko defee ba noppi su paree bisimmi ko waqat mm-hmm. te dëgg dëgg ra'aytu gis naa ummi sama ndey maanaam te moom mooy soxna asma asma bint Abubakar radiyallahu anha wa xaalati ak sama bajjan ak sama ak sama tanta mm-hmm. mooy euh, soxna Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha xiina bi nga xam ne taqaddimaani ñoom lañ yegsi laa tabtadi aani doonu ñu woon tàmbalee bi shay'in ci dara awala ci ci lu jiitu minal bayti ci néeg bi loolu li ñuy def mooy tatu faane dañuy tawaaf bi ci ñoom suma topp nag maam dañuy ci ci ci kaaba gi ah, suma topp nag laa taxel laani bi ñu simmeeku mooy ñoom itam dañoo def xiraan waqat te dëgg-dëgg axbarat ni xabaare na ma ummi sama nday soxna ah, asma radiyallahu anha annaha naka moom kat ahallat ah, moom kat armal na hiya moom wa uxtuha ak Euh, ak ak euh, mbokkam mu jigéen ma muy sët sët Aisha radiyallahu anha wa Zubair mu ibnu Awwam radiyallahu anhu wa fulaan ak diw wa fulaan ak diw voilà maanaam euh, tudd na ak diw ak diw bi omra te ñoom ñëpp dañoo def ci omra fa lamma ba nga xamante ne nag masahu masa nañ ar rukna ruknu ruknu bi maanaam mooy ruknul aswad bi mu xallu ci la ñu daal di maanaam li muy tekki nag mooy ne dañoo masa loolu maanaam mooy xadaful muqaddar la la tudd maanaam mooy loolu day am ci alxuraan am ci xadiis maanaam euh, euh, comme bi naan fadrib fadrib bi asaakal xajara fan falaqat maanaam jëlul sa sa borom bi yent yàlla Muusaa alayhi salaam jëlul sa sa yar wi nga dóor ko euh, fan fajarat waaw nga dóor ko ci kaw Euh, ci xeer wi fan fajarat xeer wi daal di génne ndox maanaam li ñu nattale ci diggante bi moom mooy euh, mooy mooy mooy mooy ne mooy moom ci boppam jëf na jëf ci maanaam mooy dóor na ko te bu mu ko dóoree ci la ci la ci la génne mais dana ko rek jëlal sa yar wi nga dóor ko ci euh, xeer wi xeer wi daal di faf génnee ndox mi maanaam li muy tekki moom mooy yent yàlla Muusaa salaam ci diggante bi dóor na ko ci loolu nag waxaale wuñ ko waaye da nga war a xam naga noonu comme bi nga xam ne euh, euh, euh, muutu summa ahyaahum mooy ñu yàlla ne woon dee leen topp mu dékkal leen maanaam mooy dee nañ ci diggante bi ak yooyu yëpp loolu moom mooy xadaful muqaddar la maanaam loo xam ne rek dafa am ci alquran dafa am ci sunna comme ci sunna tamit lii la maanaam mooy ne lan mooy daf ne leen daf daf leen a wax ne leen maanaam li li ñuy wax moom mooy bañu masaa rëbb bi ginnaaw gi ci la ñu dem def dox safa ak ma maam julli nañ ñaar rakka ci ginnaaw def safa ak marwa ah dooga simmeeku mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne moom la jublu ci wax ji wallahu aalam hadis ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadis numéro mille six cent quatorze ah, foofu fii nag la ko mujjee indi imam Muslim indi na ko hadis numéro mille deux cent trente-cinq te waa ashabu kutubu sitta ñoom ñaar ñi borom sahih rek ñoom ñoo ko indi amma ashabul sunan ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' Euh, léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daane baabu wujubi safa wa ju'ila min sha'airillah euh, buntu bi mooy leeral li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu safa ak marwa ba pare mu daal di wax ne euh, li nga xamante ne moom moo ci aju moom mooy ni ci sha'airullah yi la bokk maanaam mooy inna safa li nga xam ne li ci jublu nag mooy as-sa'yu maanaam as-sa'yu bayna safa wal marwa comme ni nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne inna safa wal marwata min sha'a'irillahi faman hajjal hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima maanaam li nga xamante ne moom la ne mën a jig safa ak marwa ñoom dañoo bokku ci sha'a'irillahi moom mooy symbole yàlla yi mooy yi nga xam ne ñoom ñooy mandargal màggaay borom bi subhaanahu wa ta'ala ak jaamu yàlla nga xamante ne moom la ñu war a jaamu yàlla mu ne nag fa képp koo xamante ne kon da ngaa aj néeg bi man hajjal bayta aw itamara wala boog nga umra fala junaha alayhi du ay mos ci moom a ya tawafa bihimaa ci mu tawaaf seen diggante maanaam maanaam mooy mu baagante seen diggante comme ni nga xam ne dinañ ko gis léegi insha allahu taala loolu nag dox gi nga xam ne moom la ñuy dox diggante safa ak marwa ci li nga xamante ne ñoom ñooy waa borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom as-sa'i lañ koy tuddee maanaam donte alquran baat bi nga xam ne moom la jëfandikoo moom mooy baatu tawaaf ndax tawaaf dañ koy dem maanaam loolu tamit ndax mu mustarak la maanaam baat la boo xamante ne euh, dafa bokkaale diggante maanaam wër kaaba gi ak daw diggante safa ak marwa waaye bu fekkente ne ci istilaahu borom xam-xam ñoom bu ñuy wax safa tawaaf maanaam liñ ci jublu moom mooy dox maanaam wër kaaba gi bu ñu waxee ak sa'yu liñ ci jublu moom mooy daw diggante dox diggante safa ak marwa maanaam kon euh, loolu euh, dafa bokk ci li nga xamante ne Euh, moom mooy moom mooy li nga xam ne maanaam moom mooy attey dox moom maanaam mooy li wërwërloo ci diggante euh, safa ak marwa nda boro yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax tamit ne ci diggante safa ak marwa mu ne uh, mu ne isaaw fa inna allaha kataba alaykum as-sa'ya maanaam loolu moom moo tax ñu koy tuddee tamit sa'yu maanaam ci xattaa ci bo maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy xadis boo xamante ne imam ad-Daraqutni uh, solo na ko rahmatullah alayhim maanaam uh, ci xadisu Safiya bint Abi Tujara radiyallahu ta'ala anha maanaam te mu nekk xadis boo xamante ne xadis bu wér la Euh, yoo xam ne borom xam yu bëri rahmatullahi alayhi wéral nañ ko bokk na ci imam ad-Daraqutni ak yeneen maanaam ci borom xam ak ku mel al imam ibnul euh, ibnul Hadi euh, rahma ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala maanaam borom Nasbur Raaya rahimahullah ak ñeneen ñi nga tamit maanaam ak borom Nasbur Raaya tamit ak ñeneen ñoom ñëpp solo maanaam wéral nañ suñu maanaam xadis boobu maanaam di teer yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne daw maanaam fas aw ndax maanaam dangeen daw euh, ci diggante euh, safa ak marwa ndax yàlla ci boppam inna allaha kataba alaykum as-sa'y maanaam borom bi subhaanahu moom mooy ki nga xam ne moom moo farataal ci yéen as dox googa maanaam muy yitte goog ngeen war a def euh, diggante dox maanaam safa ak marwa léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu daal indi buntu bi tuddee ko baabu wujubi safa wal war wal marwa maanaam li mu ci nam nag moom mooy as-sa'yu maanaam kon war gi nga xamante ne moom la safa ak marwa war euh, loolu la ci jublu amma baatu safa li nga xamante ne euh, maanaam baatu wujub war gi loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama te ñoom ñooy fuqaha u maliki ak shafi'i te loolu moom mooy li gën a dëgër di gën a wér ci mazhabu hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne euh, maanaam lu ponk la ci ponki aj ji maanaam ar ci arkaanul xaj ji la bokk comme li nga xamante ne xeraam noonu la bokkee ci ponk aj ji na nga xamante ne noonu la tawaaf nekk bokkee ci ponki aj ji dox diggante safa ak marwa tamit ci ponki aj ji la bokk maanaam yooyu nga xamante ne yooyu lañ jot a tudd maanaam yi ñuy tudd yi benn bu ci nekk dañuy wax àtteem ci wàllu aj ji li nga xamante ne maanaam yooyu nuñ nekkee ponk ak kon loolu tamit la taw taw maanaam dox diggante safa ak marwa nekkee ci euh, ponk aj waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanafiye rahmatullahi alayhim am na ñenn tamit ci xanaabila euh, rahmatullahi alayhim ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne wuj waajib la maanaam ñoom wujub maanaam kon ñoom defuñu ko muy ponku hmm. ñoom dañoo wax rek ne waajib la maanaam dafa war maanaam ñu daw diggante safa ak marwa ci kaw loolu képp koo xamante ne daw nga diggante maanaam dawloo diggante safa ak marwa bu boobaa sa umra sa umra ji nga def wala boog sa aj ji nga def mën na baax waaye nag faw da tuur deret waaye loolu nag maanaam ñeneen ñi ñoom dañ koo bañ ne faw déedéet maanaam loolu mook ci armaalul ak ci tawaaful ñuy nuroo maanaam ci ki nga xamante ne moom mooy ci aj yi boog ki nga xamante ne taxawul arafat ñoom ñoo maanaam yooyu euh, dafa bokk ci ponk yi nga xamante ne ay ponk aj lañ ci boppam nga xamante ne soo ko deful euh, maanaam aj gi moom matul te bu boobaa faw maam day daal maam danga nga koo war a dem defaraat ko euh, tour de ret rek du ci doy loolu waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy mazhabu Hanafi rahmatullahi alayhi mbooloo ci Hanaabila wax nañ loolu amma ñoo xamante ne tamit ñoom ñooy Hanaabila rahmatullahi alayhim am na ci sax ñu jàpp ne sunna la maanaam daw diggante Safa ak Marwa waaye li gën a dëgër insha allahu taala boobu mooy ne Safa ak Marwa maanaam ponk la ci ponki aj gi euh, ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha kataba alaykumus sa'ya maanaam dafa dafa waral ci yéen euh, euh, dox googa maanaam kon ci diggante Safa Euh, ak marwa te borom bi subhaanahu wa taala maam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi aaya bi bi ci aaya boobu la sukkandikoo mu daal di dem comme ni mu nekkee ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu taala yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem taxaw ci kaw safa daal di abda'u bima bada allahu bihi maanaam damay tàmbali ci fi nga xamante ne foofu la yàlla tàmbalee bi ñu wax naan inna safa wal marwata min sha'airillah loolu moom moo tax képp koo xamante ne da ngay daw diggante safa ak marwa faww da ngay tàmbalee safa maanaam mënoo tànn ne bu ma tàmbalee marwa baax na maanaam faww da ngay daal di tàmbalee diggante safa ak marwa li nga xamante ne nag tamit noonu lañ koy doxe moom mooy da ngay ñëw taxaw ci kaw maanaam safa maanaam daal di tàmbali euh, euh, daal di sant yàlla daal di kabbar maanaam euh, loo xamante ne day tegtale ak sant borom bi subhaanahu wa taala ak wéetal ko ak kabbar nga daal di dox nga daal di dox dox yoo xamante ne Euh, euh, dox yoo xamante ne maanaam dox ju yamamaay waaye boo yegsee ba ci ñaari keno yi nga xam ba tollook ñaari keno yu vert yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk rek nga daal di kuma nga daal di daw dox dox goo xam xamante ne moo gën a gaaw bu boobaa nag ba keroog ngay dajewaat yeneen ñaari keno yi nga xam ne ñu vert yi tamit maanaam nga daal di doog a nag doxaat dox bu yamamaay bu bu bu yamamaay doog a yegg boo yeggee marwa booy wëlbatikuwaat tamit nga doxaat dox bu yamamaay maanaam ba yegg ci keno yi maanaam euh, keno yu vert nga daal Euh, doog a waaxuwaat maanaam dox mel ni kuy def ramal ramal maanaam loolu dox yu gaaw boobu mel ni kuy xaw a daw waaye maanaam ba yegsi ci diggante maanaam ba yegsi waat ci yeneen keno yi ba tolloo waat ak moom nga daal di yéegaat maanaam loolu kon mooy li nga xamante ne mooy li waat beneen bi ci des moom mooy faw nga dugg safaa lu mu bon bon maanaam booy maanaam boo jugee safaa faaw nga dégg yegg ba marwa maanaam ba sa tànk dugg marwa maanaam loolu moom boo ko maanaam mooy ne kenn du compter ba ji maanaam euh, diggante boobu nga xamante ne moom nga def mooy ne matul loolu benn la boo xamante ne borom xam-xam bi rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci beneen mbir bi nga xamante ne nag jumhur tam wuute nañ ci ak fuqaha hanafi yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim wuute nañ ci ak hanafi yi moom mooy ne ñoom dañoo wax ne su fekkente ne damay daw diggante safa ak marwa man su ma defee maanaam faaw ma def juróom-ñaar yëpp bu ma ci manqué lee benn sama Safa mar Marwa baaxul ah te Hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne boo defee ñeent yi bu boobaa maam maanaam loolu mooy xadaru wujub loolu muy li ñu nattee ni li li war def nga mooy def nga li ëpp maanaam te loolu tamit maanaam euh, wuute kon yooyu xeetu wuute la yoo xamante ne yu ci am la euh, imam euh, al-Bukhari kon rahimahullahu taala daan ne baabu buntu ngi ni wujubu safa du waruk safa wal marwa ak marwa wa joyela def nañ ko min sha'airillahi ci sha'airillahi mooy yi nga xam ne yàlla dakaa fonk mandargal ko maanaam te beneen bi ci def maanaam moom mooy safa ak marwa li tax ñu leen tuddee safa ak al marwa moom mooy ñaari daj la yoo xamante ne benn bi mooy maanaam sayyidina Adama alayhi salaatu wassalaam moo ci toogoon ñu moom te moom mooy safiyullahi mooy ci yàlla sellal moo tax ñu tuddee ko safa amma li nga xamante ne moom mooy marwa li nga xam euh, mooy al al marwatu euh, mooy euh, fi nga xamante ne benn xeeral tam boo xamante ne soxnay Adama maanaam jigéenu moom Adama imraatu Adama alayhi salaam mooy soxna Hawa alayhi salaam da toogoon moo tax ñu tuddee ko marwa maanaam comme al maratu maanaam marwa maanaam kon ñaari ñaari baat yooyu foofu lañ jóge wallahu aalam mu ne wa joxe te def nañ ko kon min sha'airillahi ci maanaam yàlla fonk ci ñu mandargal ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana abul yamaan te moom mooy al hakam ibn naafi' al bahraani rahimahullah mu ne qaala akhbarana shu'ayb te moom mooy abu bishr ibn diinaar shu'ayb ibn uh, abi hamza uh, al umawi rahimahullahu ta'ala an az-zuhri muy muhammad ibn muslim ibn Shihab az-Zuhri mu ne qaala Urwa mu ne annahu qaala qaala Urwa mu ibn Zubayr ibn al-Awwam annahu qaala sa'altu sa'altu laaj na Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha fa qultu ma wax ko lahaa neel ko ni ko arayta xanaa imaam arayti maanaam xoolal est-ce que maanaam ndax gis nga qawlallahi waxu buur yàlla taala aji kawe ji lim naan inna safa wal marwata min sha'a'iri llah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima maanaam inna safa naka safa wal marwata ak marwa min sha'airillah dañoo bokk ci mandar gi yàlla mandargaal te fonk ko mu ne fa man képp koo xamante ne nag xaj dafa aj albayta néeg bi muy kaaba bi aw wala boog i'tamara nga daa di umra fala junaha adu aay moos alayhi ci moom an yatawafa ci mu tawaaf ci mu baagante bi himaa ci ñoom ñaar maanaam moom mooy mu def as-sa'yu mooy dox diggante ta fa ak marwa ah, mu ne ko ah, maanaam te loolu tamit Euh, euh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ko fa wallahi maanaam daf ko ko wax mu ne ko fa wallahi waat naa ci yàlla ne maa ala ahadin amul kenn ci ko maanaam maa nekkul ala ahadin ci kaw kenn junaaxun lu lu lu aay an ne laagatu foofu ne bu mu tawaaf bu mu daw bu mu baagante bi safa ci diggante safa wal marwate ak marwa maanaam loolu la ko ne ko ah di wax dëgg yàlla tamit aayul ci kenn ci mu baña Euh, maanaam kon euh, euh, daw diggante Safa ak Marwa xaalat mu ne ko bi sa aka ñaaw maa xulta la nga wax yab na uxti yow sama dooma mbokk maanaam yow sama doom ji maanaam sama doom doom maanaam doom muy doomu sërëm ah, mu ne ko yow de li nga li nga li nga wax nii lu ñaaw la parce que daf ni ko mais kon day waat naa ni maanaam aaya bi li wax mooy ne aayul kon ngeen tawaat ko mais ngeen daw ko kon li muy tekki moom mooy problème nekkul ci ma bañ koo daw parce que dafa ni aayul ngeen daw ko mooy ne kon ñàkk ngay def sax amaan na mooy tane parce que buñu neen lii de boo ko defee tamit aayul maanaam kon li muy tekki mooy ñàkk ngay def amaan na mooy tane loolu la ko bëgg wax mu ne kon li nga wax nag dama ñaaw waaw loolu la ko wax ni ko aka moo ñaaw li nga wax ah mu ne innaha te loolu day wone maanaam ne ñoom maanaam ak koo mën a doone ah xam nga sayyidna Urwata ah, ah ak ki mu doon maanaam koo mën a doon boo waxee lu jaaduwul dañ naa la li nga wax jaaduwul maanaam mu ne ko inna haadihi naka lii kat law kaanat mu ne ko bu doon ne aaya mu ne kama maanaam <laughs> inna haadihi naka aaya boobu law kaanat bu meloon kama awwaltahaa kem ni nga ko gëndalee yi ci moom kaanat kon dana nekk ne laa junaaha alayhi maanaam du aay ci moom allaa yatatawwafa ci mu bañ a tawa maanaam baagante bi himaa seen diggante loolu lay doon maanaam bu doon yow li nga jàpp lool la maanaam danaan la aayul ci nga bañ koo def kon mu ne ah, ah, mu ne mu ne mu ne ko ah, kon nag walaakinnahaa waaye nag unzilat dañ koo wàcce maanaam aaya boobu dañ koo wàcce min fil ansaar ci waa lansaar ndax kaanoo nekkoon nañ qabla lu jiitu al yuslimu ci ñuy tuub di dugg ci lislaam yu xilluuna ñu ñu daan yëkkati seen kàddu maanaam daan Eh, daan ñu daan armal dañ daan yëkkatiwaat seen kàddu li manaata ñeel manaat ak taaxiyat bay aji beew allati bi nga xam ne kaanu nekkoon nañ ya'budunaha doon ko jaamu indal musallal ci foofu ñuy tuddee al musallal fa kaana mu nekkoon nag man ka nga xamante ne ahal la dafay yëkkati kàddoom yataharraju day moytu an yatuufa ci muy tawaaf bi safa ci safa wal marwati ak marwa maanaam ngir ne da foofu dafa amoon seen yàlla boo xamante ne maanaam manaat la tuddoon benneen bi ci de maanaam ñoom euh, da comme dañ daan def ñu daan daw diggante Safa ak Marwa dañ daan jaamuwaale Manaat loolu moom moo taxoon ñoom ñu bañ ko beneen bi ci des tamit moom mooy ne Safa ak Marwa li tax bokk na ci li tax euh, euh, ñoom tamit ñu ko doon bañ loolu muy beneen illa mooy ne dafa amoon ñaari nit maanaam kenn ku góor ku tuddoon Isaaf keneen ki ci tuddu ku naaw naaw wi la maanaam ñoom ñaar dañoo demoon dañoo nekkoon ci wetu Kaaba ga maam dem ba ca Kaaba ga njaaloo fa léegi nag borom bi subhaanahu wa taala soppi leen ay doj maanaam benn doj bi ñu teg ko safaa beneen doj bi ñu teg ko mara wax mais comme dañ leen a defoon genre euh, kii statue maanaam leen defoon statue maanaam pour nit ñi xam ne ñii la ñii ñoo fi def nangam lu bon maanaam ñu teg benn bi Safa beneen bi def ko Marwa génération yi li muy gën di dem maanaam nit ñi. ñenn commencé nag di jaamu ña xërëm yooyu léegi bi ñu commencé jaam jaamu xërëm yooyu rek loolu bokk na ci ñi li tax ñu bari bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon par masalan waa Makka ginnaaw ga ñoom bi ñu xamee ne maanaam ñu ne ah comme ñun dañ daan daw diggante Safa ak mar Marwa laata lu jiitu ah wax dëgg yàlla nag moom fi mu toll tuub nañ dugg nañ ci l'islam maanaam diggante bi moom dootuñu ko daw maanaam alxuraan nag ne leen nag déedéet aayul ci ngeen daw ko maanaam kon loolu la maanaam mooy ayul ci met ndaw ko gi lay tekki moo tax fa lamma ba nga xamante ne aslamu ci lañu tuubee sa'alu ci lañu laajte rasulullah ndawul yàlla sallallahu alayhi wa sallam an zalik ci mbir moomu qaalu ñu ne ko ya rasulullah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innaa nako nekk nañ ñoo xam ne nataxarraju xar eh, eh, am ak ak tiis maanaam ak métit an na tuufa ci maanaam daf ñoo tiis lool an na tuufa ci ñuy tawaaf ci ñuy daw di bagante bay na safa diggante safa wal marwa ak marwa fa anzala allahu buur yàlla daal di wàcc ta'ala ji kawe ji ne inna safa naka safa wal marwa ak marwa min sha'airillah maanaam ca lañ koy bàyyee fa maanaam ci euh, mandarga yàlla màggal la fonk la te loolu noonu bokk na ci li koy euh, li tax tamit moom mooy ne soxna Hajar alayhi salaam maanaam baagante googu mu doon baagante loolu moom ah, te ñaan ñaan gi mu ñaan borom bi subhaanahu wa taala bi mu doon baagante diggante boobu ba borom bi subhaanahu wa taala yónni Jibril alayhi salaam mu gas Zamzam ci ronu tànkam maanaam loolu moom mooy ah, ma bi maanaam moom mooy li nga xam ne mooy sabab bi li nga xam ne moo tax ñu koy ah, ñu koy daw mu ne qaalat Aisha sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko maanaam loolu kon day wane ni day wane ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy sababu nuzul ni mu amee solo ci ab aaya ngir mun a xam lan moo tax ñuy wax nangam ñaareel bi ci des moom mooy day wane ni soxna Aysa radiyallahu anha maanaam li mu déggee làkk bi ci boppam parce que euh, euh, euh, Seydina Urwa rahimahullah moom daa jàppoon ne rek aayul ci ngeen baagante ko kon bu boobaa li muy tekki mooy ngeen ñàkk koo def dara newu ci maanaam ngeen ñàkk koo def xëy na sax loolu tamit dañ naan la ah loolu sax moo gënoon a yelloo mm-hmm. te loolu mu ne ko nag déedéet bu doon loolu la maanaam xattaa ci luga kese dañ naan du aay ci ngeen bañ koo def maanaam bu boobaa loolu la doon naroon a nekk dégg nga ah, mu ne mu ne moo tax mu ne waqat dëgg dëgg nag san na yoonal na rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam at-tawaafu baagante baynahuma seen diggante gis nga kon lu maanaam baatu san na yoonal la tëkkalewul ne mbir mi sunna la maanaam li muy tegtale mooy ne teg nañ ko mu nekk yoon maanaam ndax ñun liñ naan lii farata la lii sunna la lii ngëneel la loolu ci jamono ñoom seen jamono loolu amutoon ci seen jargon maanaam loolu amutoon loolu lu mat a bàyyi xel la ñoom jamono saxaaba yi radiyallahu anhum amuñu woon loolu li ñu amoon moom mooy li yeneen bi saa saabu lii la jàngale ak li jàngale wu ko waaye am naa maanaam di jéem a toppatoo ndax lii farata la ak lii sunna la comme ni ko léegi ni ko gars yi toppatoo ba nga xam ne ñu nee la ah nangam day du farata maanaam sunna la rek nga daal ne ah kon kay bu ma neexee ba ko maanaam ñoom mel noonu ci ñoom ñoom lépp lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam deg rek <coughs> maanaam jàpp na ne dañ cee war a ne te loolu nag moo dëgg-dëgg moom mooy yoonu soobu soobu ci yàlla ndax maanaam comme maanaam euh, règle bi loolu règle règle la bu mag ci ci ci yoonu tasawuf mooy ne ki nga xam ne mooy ab taalibe bi sóobu ci yoon yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy sunna yi daf leen di fonk ni muy fonkee farata yi yi nga xamante ne ñooy yi ñu sib yi da leen di moytandiku ni muy moytandiku yu xaraam yi te loolu moom moo nekkoon yoonu saxaaba yi radiyallahu anhum waaye dégg nga moom mu nekkoon nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko yoonaloon fa laysa du ñeel du nekk li ahadin ñeel kenn an yettu rek ci mu bàyyi ak tawaafa di di di baagante bay na seen diggante lii mooy wane ne farata la mooy ne yelloowul ci kenn kenn kenn maanaam amul kenn ku am prérogative mm. ñu ne ko non yow bu neexee bu ko def moo tax mu ne fa lay amul nekkul li ahadin bi ñeel kenn mm. an yettu roket yi muy bàyyi ak tawaafa di baagante bay naw ma seen diggante su ma topp nag axbartu nee na ma xabaare Ababakar euh, ibnu Abdurrahman euh, te mooy ibnu Harith ibnu Euh, Aboubacar euh, Abou Abdurrahman euh, rahimahullahu taala siiwee ci rahibu Quraysh nekk waa Madina bokk ci ñetteelu génération bi ah rahimahullahu taala génn àdduna ci quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci fuqaha waa Madina yi la bokkoon mais bokkul ci fuqaha sab'a yi mais ci fuqaha waa Madina yi la bokkoon rahimahullahu taala boo maanaam da moom ci at boobu la génn àdduna bi bi bi bi bi borom xam Madina yi di génn àdduna moom ci at boobu la génn àdduna nee na fa qaala moom mu ne inna hada waat naa ni inna lu wér mooy hada lii la ilmun giñ naa xam-xam la yaaw yii li nga wax xam-xam la maa kuntu musuma woon a nekk sameetoo di ko dégg musuma ko woon a dégg lii nga wax ni waaw maanaam mooy ne kon borom xam-xam bu mag mën naa nekk ci dëkk bi day nga di nekk ci ci lu ne ah ab benn aaya benn maanaa rëcc ko ci voilà maanaam ngir ne lii maanaa la boo xam ne moom Sayyidna Urwa mbir mi maanaa bi dakaa rëcc te mën naa rëcc ku ne de maanaa bi parce que ni ni ni wax ji demee la nanga noonu euh, maanaa bi dakaa rëcc ma mu dem wax ko euh, sang bi ci def Abubakar ibn Abdurrahman euh, rahimahullah moom it mu ne <laughs> lii de xam-xam la waaw yii xam-xam la maa ko tos amee xam lii de mus bu ko dégg waaw dégg wala xat dëgg naa dëgg dëgg eh, sami'tu dégg naa rijaalan ay gaay ay góor min ahlil ilmi ci borom xam-xam yi sax dégg naa leen yazkuruna ñuy tudd am na naasa naka nit ñi ah illaa eh, eh, maam ñuy tudd nit ñi maam am na naasa nit ñi maanaam illaa man zakarat ba mu des maam tudd na ñëpp ba mu des ñi tudd ñi nga xamante ne moom ni moom la tudd Aysa soxna Aysa nga xam ne kaana nekkoon nañ yu xillu doon euh, doon jaamu maam doon yëkkati seen kàddu bi manaata ci manaat tudd na ñëpp ba mu des ñii soxna Aysa tuddoon radiyallahu anha kaanu ñoom nekkoon nañ yatuufuuna doon baagante kulluhum ñoom ñëpp di safaa ci safaa wal marwa ak marwa waaye fa lamma ba nga xam ne zakara tudd na allah bur yàlla taala aji kaw ji ak tawaaf ak tawaaf bil bayti ci ci kaaba gi walam yankur te tuddul ak safa wax ak safa wal marwa ak marwa fil qur'aan ci alqur'aan qaalu ñu ko ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kunna naka ñun kat natuufu doon nañu du baagante bi safa ci safa wal marwa ak marwa wa inna allah te naka bur yàlla anzala wàcce na ak tawaafa tawaaf maanaam baag ah, tawaaf wër bil bayti ci kaaba safar fa xal ndax alay naa dana ne war ci suñu kaw dana nekk ci suñu kaw min xarajin ci benn euh, euh, lu aay an tawafa ci ñu tawaaf bi safa ci safa wal marwa ak marwa maanaam loolu tamit beneen la maanaam kon sabab yi ñaari sabab la sabab bu njëkk bi tudd na ko ci waa lansaar yi mais bii beneen sabab la mooy ne ñaari mbir la yoo xam te ne dañoo am dañoo am ci même jamono ji balaa aaya bi di wàcc mooy ne ñoom de dañu daan ko dañ ka daan def mm-hmm. waaye nag ñu gis ne yàlla tawaaf kaaba gi rek la tudd waaye tudd Safaa wal Marwa léegi nag mu ne ñoon na na fa léegi nag ñu dem wax ko yenente bi sallallahu fa anzalallahu bur yàlla da daa di wàcc taala aji kawe ji ne inna safa inna safa naka safa wal marwa ak marwa min sha'airillahi ci mandargay yàlla fonk la màggal la al aaya daa di wax aaya bi qaala Abu Bakar muy ibn Abdurrahman daa ne fa asma'u kon dégg naa haadihil aaya te aaya bi dégg naa ne nazalat dafa wàcce fil fariqayni ci ñaari kuréel yi ku ci lay himaa ñoom ñaar ñëpp fil lazina ci ñi nga xamante ne kaanoo nekkoon nañ yataharrajuna doon moytandiku an yatuufu ci di tawaaf bil jaahiliyati ci jaahiliya bi safa ci safa wal marwa ak marwa wal lazina ak gaa yi nga xamante ne maanaam ñoo ñooñu ca jaahiliya dañ ko doon moytu ñi ma la wax dañ fa doon jaaloo mm-hmm. dañ maanaam ne ne lañ defoon seen doj yi ak tamit manaat bi ñu bi ñu jaamu ci ci ci wet gi mm-hmm. waaye dañ ko doon moytu am ñoo xamante ne te moom mooy waa waaw mooy muhaajiru ne ñoom xam nañ ñu xamoon nañ loolu loolu moo tax ñoom ñu doon moytu ni ko après mm-hmm. léegi mu ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Ansaar yi maanaam ñoom ñaar ñëpp muy euh, euh, walla bii nag gaa xam ne yatuufu na doon nañu tawaaf pour ma topp taxarraju ñu moytandi ko an yatuufu ci tawaaf bi ma seen diggante fil islam maam di dox di di baagante fi ci seen diggante fil islam ci islaam min ajli ngir ne anna allah naka buur yàlla taalaa ji kawe ji amara dafa digle bi tawaaf ci tawaaf bil bayti ci néeg bi walam yaskur te tuddul ak safa safa wal marwa ah maam tuddul safa ak marwa hatta mbete zakara bi mu tuddee zalika ci loolu ba adama ba gannaaw ba nga xamante ne zakara tudd na ak tawaafa wër bil bayti ci ginnaaw bi mu tuddee wër bëy léegi ñoom nag ñu laaj ko ñu ñu ne ah comme yàlla tuddul bee nañ mooy yàlla ni leen déedéet def leen ko moom tamit maanaam mooy aayul ngeen def ko voilà maanaam kon nga gis ne loolu du dindi la parce que mu war a mën a nekk farata mu war a mën a nekk kenam maanaam kon loolu tamit lu am solo la maanaam xadis bi dinañ ko gis insha allahu taala ci xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-dix ak quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze euh, quatre mille huit cent soixante et un imam Muslim indi na ko ñeenti yoon xadis numéro mille deux cent soixante-dix-sept imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille neuf cent imam Tirmidhi indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent soixante-cinq imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent soixante-sept ak deux mille neuf cent soixante-huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-six imam Malik indi na ko xadis numéro mille quatre-vingt-douze ci Muwatta euh, imam Ahmad indi na ko xadis numéro vingt-cinq mille cent douze vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit ak vingt-cinq mille neuf cent cinq kon ñu gis ne xadis bi wa ashaabu kutubu sitta ñun ñëpp ko rahimallahu al-jamii mu ne baabu baabu ma jaa fi as-sa'yi bayna as-safa wal marwa euh, baabu buntu ma la nga xamante jaa euh, dikke na euh, dikke na fi as ci daw dox maanaam dox baagante bayna as-safa diggante safa wal marwati ak marwa maanaam mooy nan la ñuy doxee diggante safa ak marwa loolu jotoon nañ ko leeral léegi bi ñuy waaj a tàmbali ngir bu ñu seetloo ci bunt bii weesu ci la ñu tàmbalee di daa wax waxit safa ak marwa ngir ne bunt ya weesu woon yëpp ci wàllu tawaaf la doon wax ah. Mm-hmm. Ah, kon ah, loolu kon moom mooy li nga xam ne moom mooy bunt bunt bunt buntu boobu léegi nag mu ne eh, as-sa'yu mu ne wa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma nee na as-sa'yu eh, eh, sa'yu maanaam dox gi maanaam min daari mi ngi jógee ci kër gi nga xam ne Bani Ubbadin maanaam ci waa Banu Ubbad maanaam seen kër maanaam kon mooy place bi nga xamante ne foofu la safaa safaare maanaam ci waa kër Banu Ubbad foofu la nekk maanaam booy daw léegi nag mu ne Euh, ba fi muy fi muy fi muy yegsi nag mooy ila zuqaaqi bani abi husayn maanaam ba ci euh, njombortal maanaam mooy kër waa banu bani euh, abi husayn maanaam ñoom fa mu jeexale foofu la te moom mooy ci fi këru soxna su ñuy wax maanaam maanaam sox mooy lu ñuy wax daaru bintu bintu qurza maanaam kon foofu la maanaam yooyu ñoom ñooy ñaari mandarga yi maanaam kon euh, safa ak marwa ay ñaari doj lañ maanaam ñaari mais dañoo xaw a mel ni montagne montagne yu yëkkati ko maanaam léegi nag daanaka melatut noonu ngir ne dañ koo xaw a raafal waaye symbole yi ña nga fa maanaam symbole yi nga xamante ne mooy wane ne fii lañuy ñuy yem ak fee la safa yem ak fee la marwa yem waaye maanaam ñaari rëdd loolu mu am benn genre vallée bu dox seen diggante am te moo tax soxna fi radiyallahu anha muy soxna Haajara dafa dawee fële dem ba fële yëkkati ko waat jóge fële dem baat demaat ba fële maanaam ngir mën a taxaw xool ndax dana gis fenn fu am ndox muy ñaan nag yàlla borom bi subhaanahu wa mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab alladhi haddathana Muhammad ibn Ubayd ibn Maymun mooy al-Qurashi al-Jad'ani rahimahullahu taala Abu Ubayd mooy daa kantanam rahimahullahu taala bokk ci sion bi nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci siqaatu taabi'i taabi'i al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'aala mu ne saduuqun yuxti' mu ne qaala haddathanaa Iisaa ibn Yunus te moom mooy ibn Abi Ishaaq ah, muy Abu Amr ah, rahimahullahu ta'aala as-Sabii'i hmm, ah, maanaam maanaam moom doom moom sëtu Abu Ishaaq as-Sabii'i la voilà rahimahullahu taala mooy ay waa Sham la ginnaaw ga mu nekk waa Kufa moom ñu génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ga Yonent bi sallallahu alayhi wa comme imam al-Awza'i maam euh, euh, Abdullah ibn Mubarak laa bëgg Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu taala moom euh, mu ne an Ubayd an Ubaydullah ibn Umar te moom mooy al-Umari Abu Usman al-Qurashi an Nafi' mawla ibn an ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom nee na kaana nekkoon na Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam iza taafa bu daan tawaaf ah ak tawaafa tawaaf al awwal bu njëkk bi xabba maanaam bu daan wër kaaba gi bu njëkk bi xabba day daal di daw maanaam day dox dox bu gaaw mooy mooy ramal bi rek salaasat ñetti yoon waaxu bi salaasat ñetti yoon maanaam ñetti wërngël yu njëkk yi wa macha mu daal di dox dox mooy dox bu yamamaay arba'an ñeent yi moom ñeenti wër yi kon ñett maanaam wa kaanate nekkoon na ko xam ne yasaa euh, da daan dox batnal masili maanaam ci biiru euh, ah, euh, fi xur bi fi fi nga xam ne fa la ndox muy jaar maanaam ngir ne bu ñu amee doj montagne yi am beneen montagne yi ci diggante mi noonu bu tawee ndox mi foofu day daal di daw seen diggante maanaam kon loolu moom mooy masil mooy sewnde gi fi ndox mi daal loolu nag mooy li nga xamante ne eh, moom mooy diggante safa ak marwa isa saa yoo xam ne taafa da raka daan tawaaf bay na safa diggante safa ak marwa ak marwa te lii nii hmm? eh, kon eh, maanaam moom mooy ne daw googu sunna maanaam sunna la sunna la dox diggante Safa ak Marwa maanaam waaxu gi ñuy waaxu maanaam gaawtu googu noonu kooku sunna la waaye nag sunna la ci góor ñi wëllif jigéen ñi maanaam jigéen ñi bokkuñ ci sunna googu mu ne fa qultu ma wax li Naafi' maanaam euh, mooy euh, Ubaydullah ibn Umar al-Umari euh, rahimahullahu ta'ala mu ne ma laaj Naafi' ma ni ko akaana ndax nekkoon Abdullahi sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yamshi doon doon na dox iza balagha bu yegsee ci ar-ruknul yamani ci ar-ruknul ah, yamani mooy kenoo wa qaala mu ne laa déedéet illaa lul an yuzaahama ci ñu rek rek loog moom ala rukni ci keno bi fa innahu moom kat naka moom kaana nekkoon laa yada'uhu doonu ko woon bàyyi hatta ba yastalimahu mu raay ko loolu teg ci loxoom jur teg ci loxoom ba pare dem ci beneen bi moom moo tax mu daan dox hmm? waaw comme ni nga xamante ne romboon nañu ko romboon nañ tamit masala bi imam Bukhari rahimahullahu taala kon dafa indi xadis bi ngir leeral ne maanaam ne diggante Safa ak Marwa lépp lépp lépp nga war a dox maanaam comme liñ ko gise woon léegi la rek maanaam képp koo xamante ne da ngaa euh, da ngaa daw ci diggante bi même bu fekkente ne benn jéego moo la defe wala boog euh, li la dese rëdd wu ndaw la maanaam euh, catu baaraam sax moo la dese ci nga war a yegg ci Marwa nga daal di dellu commencé wàññeeku maanaam euh, ba tey sa sa sa dox boobu kenn du ko wàññi kenn du ko boole ci mbir mi naka noonu bu dee bu dee da ngaa jóge Marwa dem Safa maanaam faw bu ñu boo bëggee mu mat faaw nga jógee Safa carrément bu mu leer na dugg nga Safa yaa ngi ci biir Safa nga wàcc dem ba Marwa mu leer na dugg nga Marwa nga doog a wàccaat daw Safa loolu nag juróom-ñaari yoon nga ko war a def comme ni nga xamante ne noonu ngay wëree Kaaba gi juróom-ñaari yoon. donte juróom-ñaari yoon yooyu nag tegtalewul ne da daw dellu si waat muy benn déedéet maanaam benn dem gi moom mooy benn maanaam boo jógee ci safa maanaam dem nga wëlwati ko waat maanaam jóge marwa dellu si waat safa maam safa ngay départ safa ngay ngay dellu si ci juróom-ñaari bi boo demee benn la boo dellu see mu nekk ñaar nga demaat muy benn nga dellu si waat muy ñaar mu maanaam muy ñeent nga demaat muy juróom nga dellu soit waaw waaw marwa ngay dellu voilà maanaam nga dellu soit muy six wala safa nga delluwaat muy muy sept maanaam marwa ngay mujjee voilà foofu moom mooy juróomee juróom juróom-ñaareel bi noonu dong lay demee nag waaw dégg nga xadis euh, bi gisoon nañ ko xadis numéro mille six cent trois mille six cent quatre mille six cent seize mille six cent dix-sept daañ ko gisaat insha allahu taala euh, ci xadis numéro mille sept cent euh, soixante-sept Euh, ba tey ci euh, ci kitaabul xajj bi ba tey dinañ dinañ ko ci gisaat insha allah taala Euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent soixante et un ñetti yoon ak mille deux cent soixante-deux ñaari yoon imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille huit cent quatre-vingt-onze ak mille huit cent quatre-vingt-treize imam An-Nasa'i indi ko xadis numéro deux mille neuf cent quarante trois imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro deux mille neuf cent cinquante imam Malik indi na ko xadis numéro mille cinquante-neuf imam Ahmad lu ko indi ko ñu gis na xadis bu ma qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab ilayhi haddasanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn al Madini rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa Sufyaan mooy ibn Uyayna an Amr ibn Diinaar te mooy al Makki annahu qaala sa'alnaa ibn Umar sayyidinaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala moom mu ne maanaam an rajulin mu muy maanaam ñu maanaam laaj nañ ko an rajulin ci mbiru waaye joo xamante ne taafa dafay tawaaf bil bayt ci Euh, kaaba gi maanaam ci néegu yàlla bi fi umratin ci ak ci umra walam yatuf te dawul maanaam baagantewul bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa ayati ndax dana dikkee imra'atuhu soxnaam fa qaala mu ne qadima ñëw na maanaam kon lii maanaam lii li tax ñu laaj ko maanaam lii moo tax imaam Bukhari indi ko rahimahullah mu ne mu ne qadima ñëw na annabi yent bi sallallahu alayhi wa fa taafa Euh, mu daal di euh, wër bil bayti ci néeg bi sab'an juróom-ñaari yoon wa salla mu julli xalfal maqaam yi ginnaaw maqaam Ibrahima rak'atayn ñaari rakka fa taafa mu daal di dox bayna safa diggante safa mu baagante fa taafa mu baagante bayna safa diggante safa marwa ak marwa sab'an juróom-ñaari yoon ba pare nag daal ci teg aaya bi nag laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad gin neen wallahi dëgg-dëgg kaaneen nekk na musul den te du dañ mukk di nekk la comme ñeel fii rasulullah ci jëmmi ndawal yàlla ni dong sallallahu alayhi wa sallam xasanawal kay bu rafet nee na wasaal naa ñu laaj Jaabir ibn Abdullah sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma mu ne fa qaala moom mu ne laa yaqrabannaha bu mu ko jege de hatta mbéte yatuufa mu tawaaf bay na diggante safa marwa ak marwa maanaam loolu kon di tegtale ne kon ponk la maanaam ci mbir mi maanaam ne waru ko mun def fekk ah, doxul daw dawul diggante safa ak maanaam bàggantewul diggante safa ak marwa kon lool mooy wane ne fonk la ci umra fonk la ci ci aj euh, bi xadis euh, bi gisoon nañu ko xadis numéro trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-trois euh, mille six cent quarante-sept ak mille sept cent soixante-sept ak mille sept cent 93 imam Muslim na ko xadis numéro 1234 1261 imam Abu Dawud na ko xadis numéro numéro 1893 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 2930 ak 2941 2960 ak 2966 euh, imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 2959 euh, imam Ahmad euh, rahimahullahu taala in na ko juróom ñeenti yoon kon gis na xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp tamit solo lañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jami' qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathanaa al Makki ibnu Ibraahiim rahimahullahu ta'aala ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk moom euh, muy Abu Sakan euh, euh, at-Tamiimi alhamdulillah rahimahullahu ta'aala nekk Balkhi tamit rahimahullahu ta'aala gane àdduna cent vingt-sixième année génn àdduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci sëriñu imaam Buxaari yu mag yi la bokk rahimahullahu ta'aala mu ne an ibnu Jurayj mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj mu ne no qaala axbarani Amr ibn Dinar maanaam kon xadis bi bee ci Sufyaan ibn Uyayna la bii ci Amr ibn Dinar bee Ali ibn al-Madini moo ko jël Sufyaan ibn Uyayna bii al-Makki ibn Ibrahim moo ko jëlee ci ibn Jurayj ñoom ñoo ñoo bokk maanaam jëlee ko ci Amr ibn Dinar no qaala mu ne sami'tu dégg naa Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne annahu qaala moom mu ne qadima ñëw na nabi yenente bi sallallahu alayhi wa bi su ma tap salla mu julli rakatay ñaar ma saa mu dégg nga baatu saa yu jëw naat bay nag diggante safa wal ak safa wal marwa ak marwa su ma topp talaa mu daal di jàng ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad gi naan ne dëgg-dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fi rasulillahi ci jëmmi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana roykaay bu rafet bi maanaam hadith yi da ngay gis ne euh, léeg-léeg mu maanaam euh, aaya bi ñu jànge ko uswa léeg-léeg mu jànge ko iswa waaye ñaar yëpp mën naa ne hadith euh, bi gis nañ léegi taxriij bi Euh, wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Ahmad ibn Muhammad te moom mooy Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Musa al-Marwazi rahimahullahu ta'ala ñu koy dàqantele ci Mardawayhi maanaam noonu sax la siiwee euh, maanaam dinañuy wax Mardawayhi euh, comme ni nga xam ne noonu la ñuy waxee Mardawiyya ah, comme Euh, comme Ishaq ibn Rahawayhi ak Ishaq ibn Rahawayh maanaam perse la faris seen làkk bi comme li nga xamante ne noonu la ñuy wax Sibawayhi ak Sibawiyya maanaam loolu yëpp maanaam yëpp dañ koy wax euh, mu bokki fukkeelu euh, tabaqa bi génn àdduna deux cent trente-huit année ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne qaala axbarana Abdullah te mooy al-Mubaarak al-Marwazi mu ne qaala axbarana Aasim te moom mooy al ahwal abu abdurrahman al basri ne qaadi boobu mu ne anna qaala qultu nee na wax naa li anas sayyidina anas ibn malik li anas ibn malik sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu ne ko akuntum ndax nekkoon ngeen yoo xam ne takrahuna da ngeen doon si as-sa'ya di dox di daa di di di dox di baagante bayna safa diggante safa al marwa ah dox googu noonu da ngeen ko daan da ngeen koo siboon da ngeen ko doon daan qaala mu ne na am waaw li annaha loolu moom maanaam ngir nekk gi mu nekk nga xam ne nekk na moom kaana daam nekkoon min sha'iril jaahiliya maanaam ci eh, mandarga yi nga xamante ne eh, waa jaahiliya dañ koo fonkoon di ci jaamu di ci jaamu seen xërëm yi ñu daan def hatta mbéte anzalallahu buur yàlla daal di wàcce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal bayta wa tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima inna safa naka safa wal marwata ak marwa min sha'airillah ci euh, mandarga yi yàlla màggal la fa man xajja képp koo xam ne ajnaal bayta ba néeg bi woow wala boog tamara nga daal di umra fala junaha alayhi ci moom an yatawafa ci mu bagante bi hima ci ñoom ñaar ñi maanaam kon loolu moom ba ba yàlla wàcce lool nag ci lañu ci lañu dellu si bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko dina ko indiwaat hadis numéro quatre mille quatre cent quatre-vingt-seize maanaam euh, ci hadisu Seydina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu imam Muslim na ko hadith numéro mille deux cent soixante-dix-huit imam At-Tirmidhi na ko hadith numéro deux mille neuf cent soixante-six waa xam ko bu setta ñoom rek ko ci indi muy ñett ñi imam Al-Bukhari imam Muslim ak imam At-Tirmidhi amma imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ali ibn Abdullah te mooy ibn al-Madini mu ne qaala haddathanaa Sufyaan mooy ibnu Uyayna an Amr muy ibnu Dinar an Ata muy ibnu Abi Rabah an ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu maanaam ah kon e, ci e, beneen bi Amr ibnu Dinar moo daan jëlee directement sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fii Amr ibn Dinar dafa jëlee ci Ata ibn Abi Rabah mu jël sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne innamaa li-abadis mooy saa daw na daw na wala dox na yittewoo na Rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy wër na kaaba gi bil bayti ci kaaba gi bay na ak diggante safa wal marwa maanaam kon dañuy dañuy gis ne dañuy di ko wax baatu euh, euh, kon maanaam euh, kon dox na maanaam dox bu gaaw boobu mooy comme ramal bi mu ne dox na ko diggante safa ak diggante def maanaam na ko kaaba gi naka noonu diggante safa ak marwa def na ko noona li yuriya ngir mu wan wan al mushrikina ñi nga xam ne ñoom ñooy way bokkaale yi quwwatahu kàttanam maanaam euh, li tax lan mooy xegma bu tax maanaam ko gis maanaam ngir ne comme niñ ko gisee woon euh, dañ ne bi ñuy doog a yegg si war a tawaaf mooy ci umratul qada nga xam ne gars yi dañ ne ah gars yi sonn euh, tàngooru Yasrib ba feebar ya fa nekk ak xeet yooyu noonu ak it seen tukki gi niñ ci sonnee nii gaa yi fi mu toll uh, tukki ku leen songu daan leen gaa yi nag ñëw yenent bi sallallahu alayhi wasallam leen a wan ne non non moo tax mu digaloon leen ittiba maanaam yëkkati seen maanaam mbaggu ndeyjoor bi wàcce ah wàcce ko ngir mu feeñ ba pare mu doxloo leen dawloo leen ñetti jéegu yu njëkk ñetti yu yi ñu wër ko wër ko mu gaaw ko bu ñu nekkee nag ci diggante ruknul yamaani ak xajarul aswad ñu dox ndànk waaye tamit bu ñu paree diggante Safa ak Marwa tamit maanaam baagante googu ñu ñu gaawtu ko ci diggante ñaari maanaam keno yi yi nga xam ne ñoom ne keno yu vert yi maanaam diggante ñaari euh, fi nga xamante ne maanaam diggante ñaari mandarga yooyu ñu fa teg moo tax ñoom ñu ñu def ko loolu nag ngir ne ñu ne ah ñu ndekete yi gaa yi yéen da wax ni ñi amuñu doole amuñu kàttan ñi dañoo sonn non ñu dese nañ doole de maanaam bu ko defee <laughs> ñu moytandi Hmm? loolu sabab bi ci cosaan loolu la woon waaye nag acte bi borom subhaanahu wa ta'ala daka wéyal ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu da koy wéyalal ay actes te loolu noonu tamit boo xoolee moom moo tax ci ginnaaw gi tamit ah, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na aj si ah diggante bi fat fa Makka am na ci mu def na fi umra ay umra naka noonu de eh, ci ginnaaw gi ah def na. aj agsi na aj xajjatul wadaa te da ko doon def maanaam da doon continuer def loolu mooy wane ne atte boobu kenn folliwu ko ngir sabab boobu mu ne zaadal Humaydi yu mooy sëriñam Abdullah ibn Zubayr Abu Bakar al-Humaydi rahimahullah taala maanaam te moom mooy ki mu njëkk a jëlee ci moom xadis maanaam indi xadisul a'maalu binniyaat yi mu ne qaala haddathanaa Sufyaan te mooy ibn mu te moom mooy Dinaar mu ne noo qaala sami'tu Ataa dégg naa Ataa mu ibn Abi Rabaah an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu mislahu hadis nañ ne voilà maanaam euh, ndax Amr ibn Dinaar fii liñ ci dool moom mooy moom dafa ne maam Sufyaan ibn Uyayna fii euh, al-Humaydi moom haddasanaa la wax haddasanaa Sufyaan ginnaaw gi maanaam bi mu ne Sufyaan ibn Uyayna moom dafa ne haddasanaa Amr ibn Dinaar Amr ibn Dinaar daan ne sami'tu Ataa'an voilà maanaam kon lool la maanaam kon moom mooy ne jokkaloo gi dëgër na leer na amul lenn loo xamante ne luñ ci mën a euh, sikki sàkka la xadis euh, bi imaam euh, imaam Buxaari indi woon na ko xadis numéro 1602 dina ko indiwaat 4256 ak 4257 imaam Muslim indi na ko xadis numéro 1264 ñaari yoon ak 1266 ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro. 1884 ba 1886 ak 1889 1890 tamit imam euh, At-Tirmidhi na ko hadith numéro 863 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2945 ak 2979 imam Ahmad lu bari la ko indi kon ni gis na hadith wa ashabu kutubu sitta euh, ñeenti ñoo ko ci maanaam euh, Muslim imam Abu Dawud imam At-Tirmidhi imam An-Nasa'i